بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية Mm-hmm. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa usalli wa usallimu ala almabuusi rahmatan lilaalamin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokki fiqhul adkaar noonu leen di nuyu ñaan ci sunu borom subhaanahu wa taala mu bokk defal na ñu balam noo ngi ñëw ci ñaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci indiwaat lu ma ne fa jëriñoo ñaan gi imam muslim moo ko solo allahuma aslih li diini alladi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaaya allati fiha maashi wa aslih li axirati allati fiha maadi wajcal alxayaata ziyaadatan li fi kulli xayr wajcal almawta raaxatan li min kulli shar allahuma musarrif alqulubi sarrif qulubana ala taatik rawaahu muslim allahuma yow sunu borom aslix li yàlla nag ma yewe na lal diini sama diine sama diine yàlla nanga ko yewenal yàlla nanga ko def muy lu jag du ma ci yokk ba muy ñàkk yewen du ma ci wàññi ba muy ñàkk yewen yàlla nag ma tënk ci diine ju sell ja nga xam ne moom la yen bi sallallahu alayhi wa sallam doon dund ak saxaabaam diina jan mu ne alladi diina ji nga xam ne woo moom ismatu amri mooy muccuk sama mbir sama mbir du mën a mucc mukk tànk tënkuwuma ci diine wa aslix lii yàlla nag ma yewenalal duniyaaya sama àddina allati sama àddina ji nga xam ne fii ha nekk na ci maashi sama dund sama àddina mënuma ñàkk dund mënumaa ñàkk a lekk mënumaa ñàkk a naan mënumaa ñàkk a am fu ma dëkk sama àddina bëgg naa nga jagal ma ko nga jagalal ma àddina sama àddina ji nga xam ne wax dëgg yàlla fi laay lekk fi laay naane fi laay dëkk wa aslix lii yàlla na nga ma yewenalal axirati yi sama alaxira allati sama alaxira ji nga xam ne fiiha nekk na fa maadi sama dellu alaxira kat fa jëm dama nekk àddina rek waaye falaay dellu kon nang ma ko yewenalal wajalil xayaata nga def dund gi ziyaadatan lii fii kulli xayrin mu nekk ndolleent ci man ci lépp loo xam ne aw yiw la saa bu ma xëyee rek naay gën a dolleeku lu baax naay gën a dolleeku aw yiw wajalil mawta nga defal ma dee nga defal ma faatu raaxatan lii mu nekk sama noflaay min kulli sharrin ci lépp loo xam ne aw ay la lépp loo xam ne musiba la lépp loo xam ne aw ayla yàlla na doo dee yàlla na faatu nekk noflaay ci man ci loolee ñaan gu ama am solo la imam muslim mooy kew solo ñaan nga ci topp nga xam ne ci dañuy taxaw muy allahuma musarrifal qulub yàlla yow mi wëlbati xol yi xam ngeen ne yonente bi sallallahu alayhi wa jàngal nanu ne xol yépp suñu boroom dafa mel ne benn xol di ko wëlbatee ni ko neex sarrif yàlla na nga wëlbati qulubana suñuy xol ala taatika ci topp la sunu xol yi yàlla na nga ko xiir yàlla na ko namputal ci topp la yow borom bi subhanahu wa taala ñaan googu itam imam muslim mooy ki ko génne kon ñetti ñaan yooyu daal mat naa bàyyi xel lool ay ñaan yu am am solo la bëgg nañ itam ñaan guñ ci indi rek bala ñoo indi geneen jaam bi góorgóorlu ci mokkal ko allahuma aslih li diini alladi huwa amri wa aslih li dunyaana dunyaaya allati fiha maashi wa aslih li axirati allati fiha maadi waj'al al-hayaata ziyaadatan li fi kulli xayr waj'al al-mawta raaxatan li min kulli shar allahumma musarrif al-quluub sarrif quluubanaa ala taatik yàlla nañu yàlla defal ak dégg ak topp assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu الذي وصيته ولا أرضى سوى تقوى خلاقي إذا ما عشت لا أنسى إلهي به أسمو من الأخرى المراضي أعز علي ترك الحب عني ولو بلغت بي الروح الساقي الجميع